A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. Al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci juróom fukk ak benneelu at mi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wama zilnaa wa naxnu fi maradihi alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ngi ci feebaram bi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam ci la génne àddina gisoon nañu ci jotaay bi weesu ni nga xamante ne ni mooy masala yi jëmoon ci al mooy wute kenn jiite surtout liñ ci gisoon mooy côté imaamatul qaa'idi hal yajuuzu lil qaacidi an ya umma al qaa'im est-ce ki toog mën naa jiite ki taxaw gisoon nañ masala yooyu walillaahi alhamdu wal minna diggante maalikee yi nga xam ne dañ koo bañ ak waa jumhur ñu ne loolu mën naa nekk waaye ci seen biir après ñoom dañoo wute ci seen biir ñoom waa jumhur dañoo wute ñi nga xam ne seen biir nag mu des est-ce que ñi ñuy jiite dañoo toog walla dañuy taxaw fa la bi amoon ci seen biir ku mel ni xanafiya yeeg shaafi'i yi rahmatullahi alayhim ñu ne par force kiy jiite bu dee imaam bi dafa toog ñi muy jiite amuñ droit taxaw waaw amuñu droit taxaw ndax àtte boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tegoon ba mu daanoo ci fas wi li ko nasaxal mooy jëfam ju mujj ji moom aleyhi salaatu wasalaam bi muy julli Seydina Siddiq taxaw ci wetam te neewu ko toogal te mu doon jiite ah, kon nag loolu day won ne da ko nasaxal ñeneen ñi taxaw te waxu leen toog leen comme nam leen ko waxoon fële def leen ishaara junju leen ne leen toog leen kantaa ñi nga xamante ne ñooy eh, ngiru alimaamu Ahmad ak ñu ànd ak ñoom comme ñoom al imaam ibn Xuzayma ibn Hibbaan ak al imaam ibn al Mundiri raxmatullaahi alayhim dañu jàpp ne fii benn nasaxal amu fi xadiis bu nekk dañ koy utiliser solon li tax mu wàcc ak cas yi ba taxoon mu wàcc li taxoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni mu ci doxalee cas bu nekk dañ koy doxalee bu dee ne imaam bi dafa toog ubbi julli ji kooku ñoom dañuy taxaw dañuy toog obligé mooy par force mooy ne noonu lay mujje mënuñoo def neneen amuñu choix waaye bu dee imaam bi leen tàmbali julli ji dafa taxawoon ñu dem ba ci biir moom ci boppam mënatula taxaw mu toog wala am keneen koo xam ne moo ñëw war a àggale julli ji ndax imaam bi am na ngànt mais kooku dafa toog bu boobaa ñoom dañuy taxaw obligé parce que ki ubbi woon julli jéeg ñoom loolu la am na nag yeneen wax ci ci ci ci yu existé am na ñoo xam ne dañu ne affaire bi loolu day wan ne mooy comme ñu ne woon taxaw bi euh, dañ koo sopp mooy da gis ne kon ñoom dañuy am choix nit ki daal moom bu dee ki koy jiite dafa toog am na choix waaw bu ko neexee toog bu ko neexee taxaw lu mu ci def baax na ndax lu ne xew na ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bii digle na ko bii itam gis na leen ñu taxaw wala minimum Seydina Siddiq taxaw na te moom waxu leen dara am na ñeneen sax ñu ne déedéet ñeneen ñi mooy li ñu la doon junju naan al imaam na Hazm rahmatullah alayhi naan kan moo leen ne ñi leen ci des dañoo taxaw dañoo dañoo taxaw ah, toog lañ def kanta Seydina Siddiq dafa taxaw pour man leen a jottali jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam ak waxam ak ñu koy gis que ne eh, moom bu sëggee ñu xam ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam sëgg na waaye wax jooju dëgërul fenn parce que jottali gi kàddu gi rek di ña ci doy allahu akbar mu ne allahu akbar mu ne allahu akbar sami allahu man hamida damu wax bu doon loolu mën naa toog di ko def moo tax loolu moom daa dëgërul du tout moom waaw xam nga nit mën na ne kanta côté bi am na nit mën na ne mais yow ma bi alayhi salaam lañ doon julli këram saxaaba yi ñëw ànd ak moom loolu du naafila parce que da am na riwaay boo xam ne dañ dañ koo fekk yu sabbixu yu sabbixu tekkiwul mu toog di sàbbaale <laughs> naan subhaanallah subhaanallah mooy comme ca aj ga rek déedéet mooy dañuy eh, eh, mooy ci walam yu sabbix baynahuma ci boole comme ni ñu ko gisoon loolu mooy julliwul naafilewul ñu ne la nag loolu nag Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nettali na ña loolu ñaari xew-xew la benn bi ci boppam da doon da doon naafile naafile doon beneen bi farata la voilà <laughs> loolu moo tax <laughs> farata la de kenn mënu la dàq lool mais parce que kuy naafile am na am na possibilité toog waaw ki lay jiite taxaw ak mu toog ak moo ci yan am nga possibilité toog foofu la yonent bi alay saa saam doon wax ci kaa yu mel noonu que ne salaatul qaa'idi eh, day mel ni moom nisfu ajril qaa'im lay doon mooy julli ki taxaw ki toog moom waaceewu ki taxaw loolu mooy ci la dañ naan la nag <laughs> loolu loolu noonu benn bi naafila la woon beneen bi farata voilà fard la woon kon nag loolu moom manoo koo dàqi xadiis bi ci noonu waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al xaafiz na xajar leerali ak riwaayaat yi ci al boo demee ci dinga ko fa fekk mu leeral ko foofu moom boroom al ci kitaabul adhan no e, e, kitaabu ki mooy mooy baabu euh, innama ju'ila al imaamu li yu'tamma bi ci kitaabu salaa ah innama ju'ila al imaamu li yutamma bi waaw waaw li yutamma kon loolu ama ama am li nga xamante ni mooy solo la ah ah mooy kitaabul adaan kitaabul adaan la baabu innama ju'ila al imaamu li yutamma bi voilà muy 51 buntu baabu innama ju'ila al imaamu li yutamma bi waaw mu ne wa salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi tuwuffiya fiihi binnaasi wa huwa jaalis waaw mu ne moo imaamul Buxaari loolu lépp ak wa qaala ibnu mas'ud ida rafa'a qabla al imaami ya'uudu fa yamkusu bi qadri ma rafa'a thumma yatba'u al après wa qaala al mun di yooyu imaamul buxaari yi moom rahmatullah alayhi moom dafa jéng ci mazhabu ni mu waxe boo ko dafa jéng ci uh, waxu ñoom ci al imaam uh, mooy xanafiya yeeg shaafi'iyya yi mooy ni uh, xadiis bii nii dafa foll yeneen yi waaw parce que bi mu tuddee xadiis bi am na bi muy indi xadiis yi mu fa indi troisième xadiis bi bi mu ko indee muy xadiis Seyna Anas wax na yonent bi aleyhi salaatu salaam rakiba farasan fa suri'a anhu fa juhisha shiqquhu al-ayman fa salla salaatan min as-salawaati wa huwa qaa'id gis nga wa salla min as-salawaati wa huwa qaa'id mooy wane li lii jullit farata la woon fa salla mu julli mooy bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ma dafa masoon a war fas après bon bi mu waree nag benn fas nag après fas wi daaneel ko fa juxisa mu am xoosu lenn li tànk bi la woon moo amoon problème ak mbagg ak kii bi benn ak wet gi léegi nag <coughs> bi nga xamante ni fa salaat salaatan min as mu julli benn ci julli yi ñu xam te julli yooyu ñuy wax mooy julli farata yi benn ci yooyu wa huwa qa'id fa sallayna wara'ahu qu'udan ñu julli ci ginnaawam toog bi mu tourné mu ne innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi fa idaa sallaa qaa'iman fa sallu qiyaaman wa idaa raka'a farka'uu wa idaa rafa'a farfa'uu wa idaa qaala sami'a allahu liman hamidah faquuluu rabbanaa walakal hamd wa idaa sallaa qaa'iman fa sallu qiyaaman wa idaa sallaa jaalisan fa sallu juluusan ajma'uun mooy ci la waxewoon lool te am na lenn luñ tontul woon ci waxu mooy gis nga ci la waxewoon loolu kon da doon julli benn julli bi mu indee xadiis boobu nañ ñëw ci waxu euh, bi mu indee xadiis bi noonu en fait li ma doon wax ni parce que c'est c'est vrai que te ma fàtte ko mooy que am na luñ fàtte woon ci waxu Maliki yi. mooy ñi nga xam ne dañ ne woon non oh, fa iza jalasa fa fa iza jalasa fa eh, fa iza salla jalisan loolu de loolu mooy buy tashahhud comme que defa ne bu ne allahu akbar ngeen wax allahu akbar ah wa ida raka'a bu rukoone allahu akbar jàpp eh, bëtu óom yi rukon yéen itam ngeen def bu yëkkatee ngeen yëkkati kon bi mu nee léegi fa ida salla julusan jaalisan fasallu juluusan lool mooy buy tashahhud yéen itam na ngeen def ni mu def <laughs> loolu moom xam nga ne riwaayu bii nii day leeral ke ne waaye bari fa ida salla la wax ngeen daal la <laughs> waaw <laughs> wa ida salla qa'iman bu jullee taxaw est ce que wax ngeen ne loolu kon mooy taxaw bi nga xam ne qiraat booy jàng taxaw kese la fa sallu qiyaman wa ida salla jaalisan mooy wane ne dë bopp bu jullee taxaw na ngeen julli taxaw wa iza salla jaalisan bu jullee eh, toog fa sallu julusan ak ñoom mooy moom julli bi yëpp mu toog ko wala julli bi yëpp mu taxaw ko loolu lay wax mais pas tashahhud loolu moom <laughs> eh, laysa laysa bikii quoi <laughs> léegi eh, liñ doon wax ne imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moom dafa mel ni ku jéng ci lii ci waxu Shaafi'i Shaafi'i yi ak xanaa ak ak Hanafiya yi parce que moom bi mu indee xadis bii ñu la tuddal dane qaala abu abdillah qaala wax na abu abdillah mooy muhammad ibnu ismail al buxaari boppam mu ne qaala wax na abu abdillah bàyyi abdillah muy muhammad ibnu ismail al buxaari rahmatullahi alayhi moom ci boppam mu ne qaala al xumaydi mu ne al-Humaydi kan mooy al Abdullah ibn Zubayr al-Makki moo nekkoon e, moom nii sëriñam la woon te àndandoo imaam Shafi'i la woon taalibeem la woon <laughs> mu ne xoolal moom la njëkk indi bi mu indi nama amaalu binniyaat mu ne xoolal Humaydi al de nee muy Abdullah ibn Zubayr nekkoon taaliba imaamu Shafi'i di sëriñu imaam moom mii sëriñu imaamul Buxaari la bu mag a mag gis nga moom la njëkkandi ci saxiix bi qaala qawluhu mu ne nee wax ji yonent bi alayhi salaatu salaam wax fii ci xadiis bi idaa salla jaalisan fa sallu juluusan huwa fi maradihi alqadiim summa salla ba'da daalika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jaalisan wan naasu xalfahu qiyaaman lam ya'murhum bil qu'uudi fa wa innama yuxadu bil aaxari fal aaxari min fi'li nabi sallallahu alayhi wa sallam voilà mu ne xoo mu ne kon alxumaydi di sama sëriñ man imaamul buxaari sama sëriñ bi de nee na yalxumaydi yu rahmatullahi alayhi nee na abdallah ibn zubayr wax ji yonent ma lay saar saar wax ci xadiis bii nga tudd léegi ida salla jaalisan fa sallu julusan loolu mu ne loolu mooy ci feebaram bu yàgg bu mooy ba mu daanoo ci fas wi te imaam imaam Ibn Hibbaan nee na la la cinq la woon juróomeelu at ni ginnaaw gàddaay bi allahu alam kon en tout cas leer nañ feebar bu yàgg la woon wuute nag feebar bii mu feebaroon summa mu ne ginnaaw loolu mooy bi mu leen ne bu jullee toog na ngeen julli toog mu ne ginnaaw gi moom yonent bi alayhi salaam julli na toog nit ñi nekk ci gannaawam taxaw te digalu leen ñu toog wa innama te dëgg dëgg li am ba des yu yuqadu dañuy jël ci mbiru jëfu yonent mi aleyhi salaatu li mujj li ñuy jàpp mooy lu gën a récent ci jëfam yi mooy bu defee benn jëf boo xam ne même jaamu yàlla bi même circonstance yi mu defee benn jaamu yàlla nii ñu dem ba lu mujj ci dindam wala li mujj mu defoon ko jamono ju yàgg li mujj mu ñëwaat defaat neneen dañuy jël li mujj parce dañuy xam ne kon lii nii day. mooy li nasaxal jëf ju njëkk ja waaw xam nga lool moo am euh, moom la ñenn ñi di wax ci wàllu julli e, imaam bi bu dee imaam bi day jullee ñaari nit bu dee imaam bi day jullee ñaari nit mais ñaari nit ñoon fu ñuy taxaw ci ginnaawam la ñuy taxaw wala boog dañuy dañuy ñëw mooy dañ koy séq imaam bi day nekk ci digg bi kiy taxaw ci wet gi kiy taxaw ci wet gi xam nga walla am nu masoon ñoom al aswad nee na dañ faa dem <laughs> ñuy mu ñuy jiite fekk moom ak alqama léegi raxmatulaale yi rahmatullah alayhima ah, mawlaana ibn Mas'ud di leen eh, bëgg leen di leen jiite ñoom ñu nar a dem ci ginnaaw mu jël kenn xëcc kenn ki teg ko ci góosam keneen ki mu teg ko ci ndejooram moom mu taxaw seen diggante ñuy rukkoo jël seen loxo yi teg ko comme ñun ni ñu mooy jël seen bëtu óom yi mu dindi ko dindi seen loxo yi teg ko ci seen biiru biiru mooy côté fi féete pooj yi biñ paree mu ne leen nii laa gis yonent ma lay saar def alors que ñoom Seydina Jaabir ak mook ak ñoom ñépp ñoom euh, daal dinay mooy bi muy julli nee na yonent ma lay saar kii mu xëcc ma muy julleek moom mu xëcc ma ma ñëw ba ci wetam fekk mu ma doon jiite Seydina Jaabir ibn Abdillah après Jabbaar na Saxr ñëw bi na sax Saxr ñëwee mu daal di koy nar a taxaw ci benn côté bi yonent bi alayhi salaam puus ko ci gannaaw daal di may puus manit mooy pour ñun ñaar ñu nekk ci gannaaw xam nga loolu boroom xam yi rahmatullah alayhi naan loolu moom lii nii léegi mooy ñenn ñi dañ ne bon Mawlaana Ibn Mas'ud façon bi mu gis yonent bi alayhi salaam doon ko jiitee ak tabit bi muy bi muy bi muy rukkoo fi muy teg loxo yi loolu lu yàgg la waaw xam nañ ne moo gën yàgg ak yonent bi alei saatu salaam te yàgg na koo gëm Makka kon moom sûrement kon côté bu foofu la ko jànge woon ci yonent bi alei saatu salaam alors que yonent ma alei saatu salaam ñoom Seydina Jaabir ñi ñoom Seydina Jabbaar na sax loolu ñoom loolu leer na ne Medina la waaw léegi nag ñu ne kon loolu moo tax ci boroom xam-xam yi ñu bari ñu ne loolu day folli li kom lii al imaam al Humaydi di wax naan wa innamaa yu'xadu bil aaxari fal aaxar min fi'li nabi sallallahu alayhi wa mu daal di def noonee ndax li récent la jàpp ci ay jëfam moom alayhi salaatu wa loolu moo tax al imaam al Humaydi jàpp ne comme ni sëriñam imaam al Shafi'i <laughs> yaxale keneen mbir mi lii dafa folli lële waaw toog bii mu jul jiiti nit ñi toog dafa folli lim waxoon ci xadis bii nii ñu gis ba mu daanoo ci fas wi moom alayhi salaatu wassalaam kon waaye gis nañ ne xana euh, imaam ahmad d'accordul ci affaire boobu waaw d'accordul ci folli googu parce que al i'malu awla min al ihmal jëfe dalil yi fekk ñu ngi leen di mën a boole al jamu awla moo gën a yey te mën nañ leen a boole sans aucun problème benn du mbëkkante beneen amul benn taarud amul benn contradiction amul tamit lenn lu leen wutale kon nag amul benn loo xamante ne juwaloo am na ci xadiis yi mën nañ leen a boole bu nekk dañ koy wàcce wàcce waayam mu jeex tàkk waaw moo tax al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi comme niñ ko gise woon te nag waxam jooju insha allah mooy li gën dëgër ndax al jam'u moom awlaa waaw al jam'u awlaa moo gën a yey saa su ne moo tax même al imam ibn al arabi ci maliki yi rahmatullah alayhi moom dafa jeng jëm ci ñi en tout cas que jiite moom kuy toog man naa jiite waaw waaw moom dafa jeng jëm ci affaire boobu moom al imam ibnul arabi rahmatullah alayhi moo tax yenn yi mu naan ah <laughs> ay ay laa jawaaba li asxaabina an xadiisi maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw yuxallasu inda sabki wa itibaacu sunnati awlaa wa taxsiisu nag laa yasbutu bil ixtimaal moom al imaam ibn al arabi al maaliki eh, fekk mu naan waaye suñu mbokk yi nag mooy ñun maaliki yi sama mbokk maaliki yi nag moom amuñu lu ñuy wutoo ci amul amul lu ñuy lu ñuy tontu ci nag xay feebaru yonent ma lay saar saam jiite gim julli tooga xam nga riwaaya bi nettali bi nettali ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi que moom li mu dëgëral lim jàpp ne moo gën dëgër comme nii Rabia wax rahmatullah yi mooy ne yonent ma lay saar saam jiitewuloon Seydina Siddiq moo jiite waaye loolu Maalik yi ci boppam ñoom taalibeem yi ci boppam ñu bari ci ñoom d'accord nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam doon jiite ñoom su moo tax ñu ne mbir mi jaglam la <laughs> waaw <laughs> mu ne nag woote jagle googu nag wa su nag laa yasbutu bil ihtimaal waaw ne lii jagleem yonent bi aleyhi salaatu salaam du saxe ci ay ay peut-être que way supposition boo demee man naa am boo non yooyu moom jagle manu cee saxe moom waaw te lool yëpp waxoon nañ la ne saxaaba yi ko def seen ginnaaw am na saxaaba yoo xam ne dañ koo def ginnaaw gi def ko jamono yonent ma lay sax ba pare def ko julli toog ne la waaw moo tax sax lenn li ñoom kii eh, am ci boroom xam-xam yi rahmatullah yi ñoo xam ne dañuy woote ne lii sax ijmaa la waaw <laughs> muy al imaam Ibn moom moom da ijmaa la sax que ne loolu mën naa nekk waaye lool euh, xam naa ijmaa sukuuti comme li imaam al-Hafiz wax ne wa ka annahu araada as-sukuuti mooy ijmaa bi nga xam ne gisuñu keneen ko euh, ñépp mooy saxaaba yi def lii te amul beneen saxaaba boo xam ne taxaw na leen déedéet waaw ndax ñeenti saxaaba yiñ la tuddaloon hein muy Seydina Usayd ibn Hudayr ak Seydina jaabir ak seydina abu hurayra ak seydina qays miñ la waxoon ah radiyallahu taala anil jamii kon nag affaire baa googu kon nag lii nii mooy li nga xam ne mooy li ñu wëggoona yokkaat ci affaire bi voilà kon nag affaire baa ngoongu insha waxoon nañ la am na yeneeni masala yu ci ne waaye dañoo préférer yem noonu sinon sinon sinon sinon bi day gën a gudd gisoon nañu it masalatu euh, istixlaaf waa ji bu dee dafa xëcc koo xam ne euh, moom dafa yéex a ñëw wala rawe na imaam bi ra ki mu xëcc ngir mu continuer julli ji ndekete yoo kooku moom kooku dafa yéex a ñëw kooku ni moo demee loolu yépp tamit gisoon nañ ko walilah alhamdu wal minna waaye it euh, bokk na ci riwaaya Mawlaana Ibnu Abbaas yi bi doon nettali ci liñ ciy jànge ci côté julli bi nii mooy lim ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee dafa continuer bi muy bi bi Seydina Siddiq commencé julli yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsi commencé wul jàngaat faatiha ak yooyu dafa ñëw rek en tout cas fi mu yem fi mu dégg Seydina déq yem ci njàng mi foofu la jël loolu it dañ ciy jàng ne kon ki nga xam ne eh, mooy cas comme tey bu ñu toogoon nii am ku ñuy jiite après moom mu yëg na njàppam toj na wala boo am na raison boo xam ne tax na mu war a xëcc kenn mu xëcc kooku kooku bu bu ko xëccee par exemple bu doon jàng ci kaw lay jàng moom day jàng day jàng à partir ko fi waaj yemoon mooy nag à condition bu mokkal lam doon jàng bu fekk moom man na waaye bu doon waajee joo xam ne comme que ñu ne en général sawaay wal mursalaati rek dafa gudd te compliqué ah <laughs> wala ñu ne la waaye suuratul qiyaama fan sawaay bàyyi ko fii rek bàyyi fii qul huwa di tari qiyaama sawaay bàyyi ko bu fi juumee kenn du ko fi gàggante comme la saa waajo doon wax <laughs> ci sabdi moom daa mel ni sabdi isma la sax <laughs> <laughs> yenn waaye di ñu jiite <laughs> tari xaw ma sa bayus ma xaw ma wa shamsi daal yu mel noonu commencé dafa commencé def ba ci biir ak gat après laata bon après mu mu mu rectifier boppam continuer ko ñu pare seulement mu naan ko gis nga fii boo fi juumoon ñun ka fii kenn nekku fi laa wax di la corriger waaye nga bàyyi fi saar yu gàtt yi ay xulu wallaahu ahad yi tari woo ci di tari saar yu gudd yi <laughs> ma nga ko naa saay nag saa yi nag lii nag lim doon tari nag guddut ko kii <laughs> nag lim doon tari nag wax dëgg yàlla wa si xaw ma <laughs> samedi isma nag guddul ko waaw <laughs> waaw mooy à condition bu dee ne kooku moom samedi isma daa gudd ci moom wala manu ko moom lañ xëcc ah mu man qul huwa day tari qul huwa rek waaw bu dee ne ci saar bu dee ci saar ba lay man mooy noonu comme yeneen ti lay saar saam nii Mawlaana Ibn Abbaas nettali ne dafa jël fi nga xam ne fala Seydina Siddiq yemoon fala yonent bi sallallahu alayhi wasallama daldi jël léegi nag inshaa allahu taala kon tey ginnaaw kon masala yooyu ginnaaw biñ paree ci masala yooyu tey nag ñu war a dugg nag ci continuer ci feebaru yonent mi alay saa saa kon masala yi lan moo ñu indi woon fii mooy bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax muru aba bakrin fal yusalli binnaas waaw muroo digal leen aba bakrin seydina aba bakr fal yusalli binnaas mu jiite nit ñi julli ji waaw léegi Sayyidatu Aïsha insiste ne ne yonent bi alayhi salaatu salaam inna Aba Bakr rajul c'est pour ñu jëlaat fil bi ñemoon quoi ah moo tax ñuy rappeler inna Aba Bakr rajulun raqiq wala siif ida qaama maqaamaka la yastati an yusmi'a an-naas li kathrati bukaa'i fa mur Umar waaw Sayyidna Sayyidatu Aïsha ne eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam abu bakar bu taxawee di jiite nit ñi nit ñi duñu mën a dégg ndax jooyam yu bari buy jàng alxuraan day jooy rek kon nag digalal omar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam répété ma ne muru aba bakrin fal yusalli linnaas ma ne digal leen abu bakar radiyallahu anhu warda mu jiite nit ñi mu waxaat la même sayyidatu Aisha waxaat la même chose yonent mi alayhi salaatu salaam waxaat la même chose mu wax sayyidatu Hafsa ne ko Hafsa ne ko wax yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko ne ko Abu Bakar daa tooy xol buy jo buy julli day jooy buy jàngal Alxuraan day jooy nit ñi duñ dégg na digal Omar ne ko mu digal Omar sabaay ne ko digal Omar na jiitu sayyidatu Hafsa wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam ne inna kunna la sawaahibu Yuusuf ma ne muru Abaa Bakrin falyusalli min naas wala li naas yéen daal yeneen mbokk sayyidatu sayyidina Yuusuf yooyu rek waaw waaw mais mooy li ci imaam al waxoon waaw waaye tamit le fait dañuy insister jigéen ñi yéen dañuy insister liñ bëgg waaw ndax saaxibatu Yuusuf gis nga mooy la mu bëggoon mooy buñ jàppee daanaka duñ baax <laughs> waaw dañuy am benn genre déterminisme goo xam ne bu bu bu la <laughs> ñoom femmes yi <laughs> mooy euh, gis nga euh, euh, Zulaykha radiyallahu anha malgré li mu proposé Seydou Seydina Youssouf mu ne déet teewul bi mu ne ma'azallah inna rabbi ahsana maswaaya innahu laa yuflihu adh-dhaalimiin adh-dhaalimuun ma'azallah maa ngi muslu ci yàlla maa ngi muslu ci yàlla ci di de di séq ak yow lii te sama borom mooy ki ma moom sama sama sang di sa borom kër di al aziz hein ahsana rafetal na mas waaye sama nekkin fii innahu dëgg-dëgg laa yuflihu du texe az-zaalimuuna way tooñkat yi waaw tooñ moom ku la si eh, daal di jëmbat yi nga jëmbat ko lu ñaaw waxatumaa ci ci ci ci ki nga xam ne mooy soxnaam loolu nag eh, eh, kooku man la texe kon moom mais malgré loolu Seydina Yuusuf bañ wane ginnaaw di dem mu mu insister topp ko ba di ko dàqi ba ñu dajeek ba ba ba bunt ba bañ dajeek jëkkër ji mooy insiste ko nga xam ne moom la ñuy insister ku na la bu Yuusuf yéen daal yéenay mbokki Seydina Yuusuf yu jigéen yooyu la rek mooy dañuy di ins bu ñu bëggee dara dañ ciy insister mooy Sayyidatu lool euh, Sayyidatu Aïcha le fait que muy insister yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na muru ala Bakr mu wax xam nga premier bi mais mu insisté waat yonent moo tax benn fa adatuha euh, aw salaatan ma daal di koy répété ñaar wala ñett après en plus mu ñëw di sukkandikoo Sayyidatu Hafsa ngir rek di insister tout le temps ci liñ bëgg buñ bëggee benn mbir fexe mu am quoi waaw <laughs> inna kunna la sawaahibu Yuusuf muru Abaa Bakrin falyusalli bin naas fal yusalli linnaas kon gisoon nañ loolu tey nag insha allahu taala kon loolu lañ gisoon jamono yi yépp kon tey ñu war a dugg nag ci ba léegi ci feebar bi ci feebar bi nii ci xew-xew yooyu boo xamante ne ki ñu ko nettali mooy al i ash-Shaykhaani muy al imaamul Buxaari ak al imaamu muslim ibnul xajaaj abul xuseyn an-Naysaburi rahmatullah alayhi na ko noonu qad rawaahu al imaamu ahmad seen sëriñ ñoom ñaar soloo na ko di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal soloo na ko waaye it soloo na ko al moom itam daal dina koy soloo rahmatullah alayhi ak al imaam at-Tirmidhi ñoom ñëpp soloo ko bu ñëwee ci xadis nañ jël bu imaamu muslim ci kitaabu fadaa'il saxaaba kitaabu buntu téereeb ngëneelu saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum al imaamu muslim ci eh, mu neex ne baabu fadaa'il faatimata mooy bi lenn ci suraax yi def baabu buntu fadaa'il faatimata binti nabi alayhi salaatu wassalaam alayhim salaatu wassalaam baabu buntu fadaa'ilu Fatima ngëneelu sayyidatu Fatima bint nabi di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhim salaatu wassalaam al imaamu muslim foofu leen di nettali bii nga xam ne ba xew-xew ji mu abu kaamil al Fudayl ibn Husayn mu ne xaddatanaa nettali nañu Abu Kaamil aljahdariyu muy al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri raxmatullaahi aley loolu siiwoon Abu Kaamil aljahdariyu mooy al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basriyu raxmatullaahi aleyhi qaala xaddatanaa Abu Awaana mu ne xaddatanaa nettali nañu Abu Awaana muy alwaddaah ibn abdillah alyashkuriyu abu awaana alwaasitiyu albasri mooy alxaafiz abu awaana ah alxaafizu albazzaaz raxma dégg alxaafizu albazzaaz mooy abu awaana alwaddaah ibn abdullah alyashkuri abu awaana moom mu ne an firaas mu jële ci ki nga xam ne mooy firaas muy firaas ibn yaxya alhamdaaniyu rahmatullahi alayhi al-Kufi rahmatullahi alayhi an Amir mu jële ci Amir di Amir ibn Sharahil ibn Abd di Abu Amr moom moo gën a siiwe ci ash-Sha'bi muy Abu Amir Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamdani al-Kufi muy taa taabi'i bu mag boobu ci jataay bi weesu bul fàtte ne moom la Maliki yi doon wax ne moom moo soloo xadiis boobu naan laa ya umman na ahadan ba'diya qaa'ida mu ne neen wala jaalisa ne neen ci bi alayhi salaatu wassalaam nee laa in laa ya umman na bu mu jiite mukk mukk mukk mukk mukk léegi c'est c'est c'est fini <clears throat> laa man na bu mu jiiteeti ahadun di jaalisa bu kenn daal di jiiteeti sama ginnaaw di taxaw moom moo ko mam ngan moom lañ waxoon ne moo ko wax moom al imaamu Shaabi waaye xadiis boobu baaxul woon comme niñ ko waxa woon ndax ki nga xam ne mooy Jaabirul Ju'fi moom moo fa nekkoon wa huwa min ahadi almatrukiin almashhuuriin bayna alulamaa moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ci ñenn ñi nga xam ne ñooy al almatrukiin ñi nga xamante ne nii seeni wax jaar dàq ganaar te ñu siiw lool ci biir boroom xam-xam mi rahmatullahi alayhim moom kay xanaa ñàkk koo xam moo tax waaye ku xam lan ci wàllu ilmul xadiis di nga xam ne moom xadiis boo gis càll la ba gis fa ñu la Jaabir ibnul Jufi xadis boobu euh, palaasam mooy almasbala mooy nga sànni fële te xam ne lii dara baaxu ci xanaa doog ñu gis leneen loo xam ne moom mu luy wax leneen lu mel ni moom te bu boobaa sax moom du xadis bi mu wax lañ sukkandikoo waaye beneen ba lañuy wax kooku moom mooy abu amir muy kii abu mooy mooy amir bi mu wax nii fi an firaasan amir muy amir ibn sharahil ibn abd ku moom moo doon Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamdani al-Kufi an Masruq mu jële ci ki nga xam ne mooy Masruq di Masruq ibn al-Ajda' Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i Abu Aisha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu al-Kufi waxoon nañ la moom mi kaana min al-muxadramin an Aisha mu jële ci sayyidatu Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ummu Abdillahi ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat mu ne kon lii mooy càllale al imaamu muslim mu ne kunna sayyidatu Aisha mu ne kunna azwaaju nabi sallallahu alayhi wa sallam indahu lam yughaadir minhunna waahida waaw mu ne dañoo nekkoon ñun soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun ñépp dañ faa woon kenn absenté wul waaw lam yughaadir minhunna waahida kenn ci soxnaam yi absenté wul woon aqbalat Fatima fa aqbalat mu mu dëgmal ñëw Fatima mooy ci feebaram bi la woon waaw yeneen riwaay yi leeral nañ ko même riwaay bi ci fin bi dina euh, euh, dina ko leeral que mooy feebaram bii la woon moo tax ci riwaay imaamul Buxaari bi rahmatullahi alayhi euh, ba ndax da ko indi moom ci buntu yu bari quoi bi mu indi ci kitaabul Maghaazi mooy buntu bi mu def ci maradu nabi sallallahu alayhi wa sallam moom al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi par exemple foofu sayyidatu Aïsha dane daa an nabi mu jaar ci sayyidina Urwa bii ci Masruq la jóge mu jële ko ci sayyidatu Aïsha ba sayyidina Urwa ibnu Zubayr radiyallahu anhum ñu jële ko ci sayyidatu Aïsha mu ne daa an nabi sallallahu alayhi wa sallam Fatima radiyallahu anha fi shakwaahu alladhi qubida qubida fiihi voilà foofu sayyidatuna Aisha leeral kon lii kañ la xewoon mooy feebaram bii te tamit kon fa akbar Fatima kon du sayyidatu Fatima moo jekki rek ñëw mais baayam yonent bi alayhi salaam moo ko woolu tax mu ne daa annabiyu yonent bi dafa woolu mooy du moom moo dem woo ko mais dafa yónni waaw arsala dafa yónni benn ndaw ba'asa dafa yebal kenn ngir mu dem woowal ko sayyidatu Fatima radiyallahu anha kañ la fi shakwaahu alladhi qubida fiihi ci feebaram bi nga xamante ne nii ci la ko boroomam daal di jële ci la faatoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa tamshi mu ngi dox moom sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha maa tuxti'u mishyatuha min mishyatihi min mishyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'a nee bi muy bi muy ñëw di dox ñu koy gis muy ñëw nee gis nga ni muy doxee mais mooy exactement ni yonent bi alayhi salaam di doxee allah allah mooy boo gisee sayyidatu Fatima di dox yow nga ma a gis yonent bi alayhi salaam dox nga gis Sayyidatu Fatima di dox doo gis différence dañ naan presque benn la tellement ni ko ni mu niroo woon ak ñu doon doxee alayhi salaatu wassalaam bon bokkul ci compétition bi de ay kan moo gën nag yooyu Sayyidatu Fatima bokk ci jigéen ñi bokk ci hors classe la moom hors classe la lu tax parce que yonent bi alayhi salaam moo nekk bad'atun inna fatimata bad'atun minni dog la ci man ku nekk dogu dogu yonent bi alayhi salaam nag moo gën dogu keneen ak leneen lu man di doon ak kooku lu man di màgg dogu yonent bi alayhi salaam ko ëpp doole fop moo tax bokkul ci compétition bi waaw à vrai bokku ci waaw est-ce que sayyidatu Fatima moo gënoon wala diw moo gënoon jigéen sàngam déedéet déedéet déedéet déedéet bokku ci ndax moom dogu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne mais ni muy doxe hein benn lañu moo tax ci riwaay ñoom euh, ci sunan yi foofu euh, euh, dane maa ra'aytu comme bu imaamu tirmidi bi rahmatullah alayhi sayyidatu Aisha dane radiyallahu anha maa ra'aytu ahadan ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi qiyaamiha wa qu'uudiha min Faatimata binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> sayyidatu Aisha nee na waaw nee na maa man de Aisha masumaa gis ahadan kenn ci mbindeefu yàlla yi ashbaha ku gën a samtan mooy xaal allure doxin wa dallan daanaka yi ay mooy yu jekee la moo tax euh, ku mel ne al imaam al xaafis mu ne mooy yëpp mooy dañoo bokk presque li ñuy li ñuy tekki benn lañu mooy dañoo niroo lool li ñuy tekki mooy ni ñuy doxee allure ak ak li mu ko kiiwee ci li muy toogeeg buy jóg ni muy jógee même buy jóg sax ni muy appuyé ngir jóg buy toog ni muy def ngir toog ah wala hadiyan ah waaye it ci doxalin waaw allahu akbar ak ci doxalin masumaa gis na Aïsha ku gën a niroog sayyidatu ku gi ku ku ku ku niroog yonent ma ne saa doxali nag toogi nag jógaayi nag ak tamit doxali nag léppam bi rasuulillaahi ci ci yonent fii qiyaam yaa ci lan ci ni muy jóge awa qu'udiya ni muy toog min Fatima ko sayyidat Fatima man masuma mu ne doomu yonent bi alayhi di continuer mu ne bu ñëwee ci xadiisu imaam Muslim biñ newoon Allah maa ra'aytu ahadan ashbaha samtan wa hajjan wa dallan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi qiyaamiha wa qu'uudiha min Fatima alayhima salaatu wa salaam mu ne kon dafa ñëw moom fa aqbalat kon yonent ma lay saar saa ma ko woo moo koy woolu ci fekk mooy ci feebaram bii nga xam ne qubida fiihi ci la ko boroomam jële mu ne fa lammaara aha bi mu ko gisee muy ñëw raxaba biha malgré feebar bi metti na yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa kontaan daal di daal di eh, ndokkeel ko waaw ndokkeel ko nan la ko defee fa qaala mu ne marhaban bi ah bienvenue sama doom ji tatagal naa la sama doom ji Fatima waaw ñëwal de waaw marhaban bibnati bienvenue sama doom ji waay summa ajlasaha an yaminihi aw an shamalihi yeneen time alay saar saam daal di koy wax ko mu ñëw toog ci wetam moo xam ci nee na soit ci ndejooram wala ci càmmoñam en tout cas daal benn la ci mooy moom nag yonent bi saa saam loolu la masa def mooy sayyidatu Aïcha noonu la doon euh, sayyidatu kii faatima tout le temps c'était pareil fu mu ko woowee mu ñëw nii la mooy bu ko mësoon a gis bu mënoon a jóg lii feebar bee metti da ko doon da ko doon da doon kii day jóg waaw daldi eh, moo tax ci riwaa imaam Tirmizi bi mu ne wa kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala alayha qaamat min majlisiha waaw fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha parce que mooy dañ ko doon defante dane wa kaanat dafa njëkk wax ne wa kaanat ida daxalat ala rasulillah dane sayyidatu Fatima de mooy fi ñu waxoon sànq maara aytu boo demee ci abwaabu mana al an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa jaa fi fadli Fatima radiyallahu anha ci sunan al imaam at-Tirmidhi al jaami' at-Tirmidhi foofu al imaam at-Tirmidhi mu ne ci xadiis boobu sayyidatu Aïcha radiyallahu anha Aïchatu bintu Talha moo ko jëlee ci moom euh, Aïchatu bintu Talha bi nag euh, ci kii la muy doomu Seydina Talha ibn Ubaydillah ah min at-Taymiya mooy Seydina Talha moom moo juróon Aïcha bi bintu Talha moo ko jële ci ki mu bokkal tur <laughs> c'est possible que moom la ko tuddee Euh, moo ko jëlee ci sayyidatu Aisha ummul mu'minin annaha qaalat mu ne maa ra'aytu ahadan mooy bi ñu waxoon sànq ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan bi rasulillahi sallallahu alayhi fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatima bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kanat idha dakhalat gis nga bu masoon a dugg nabi ci yonente bi alayhi salaam saa bu masee ñëw seet si baayam moom sayyidatu Fatima alayhima salaatu wassalaam qaama ilayha baayam day jóg boo gisee rek day jóg accueillir ko fa qabbalaha mu daal di koy fóon wa ajlasaha fii majlisi yi toogloo ko fi mu toogoon la naan ko toogal fii ma toog kontaan mu ne waaye naka noonu tamit bu yonent mi aleyhi salaatu salaam masoon a dem këram seeti ko kër Seydina Ali tamit noonu la doon doxale mooy Sayyidatu uh, Fatima noonu la doon doxaleeg baayam wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa dakhala alayha qaamat min majlisihaa fa qabbalathu la wa ajlasathu fii majlisiha mooy moom bu dee rek yonent balay saa saa ma ñëw këram moom it fa toog day jóg gatanu baay bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy fóon teg ne ko kaay toog nii baay toogal nii yow yonent balay saa saa ma toogal fii ma toogal waaw ñoom noonu lañ doon defal gis nga lii mooy mahabba waaye parent boo xam ne xoolal ma rek xool xoolal fii gis nga gis nga c'est réciproque te fan la ko jànge lu dul ci baayam moo ko miina lii xamal ko hadiyu gu rafet gii jëflante gu rafet gii nga xam ne xeet yëpp nii lañ war a doxale mais parent yoo xam ne buñ dugg gisee saay di jaay xuural baat day ñëw gone yëpp daw eh, pa ñàngal ah, ah. buy ñëw la gaay alerte mel ni saay caserne militaire marqué le pas ho commandant tël ah, non non non yooyu yooyu moom ba pare ñu naan mooy borom xam-xam de mais mooy waaw mën naa am xam-xam mais nag kii royul yonent ma lay saab saab ci côté boobu matut waa ji matut waaw matut <laughs> lii la lii waaw te tamit dañ ciy gis liñ naan jógal nit lañ koy aaye loolu yàgg nañ koo wax que ne mooy ñi nga xam ne ñoom loolu loolu dañ koo bëgg comme ruum yeeg romain yi byzantin yeeg ak perse yi ni ko bëggoon bépp jullit boo xam ne njiit boo xam ne noonu nga mel kenn du la jógal waaw yi gis nga de gis nga waxoon nañ la naa Jaafar bi mu bi mu jógee Habasha hein ñëw fekk yonent bi alayhi salaam Xaybar yonent bi alayhi salaam bi mu ko séenee dafa kontaan jóg waaw ya jurru rida di xëcc yére bi nga xam ne moom la moom la làmbaayoon di ko defaraat di dabu naa Jaafar kontaan ñëw foon ko ci diggante bët yi waaw ne man laa adri bi ayyihima ana afra bi fatxi Xaybar am bi xuduumi Jaafar waay waay man yonent mi alayhi salaatu salaam xaw ma ñaar yii ana ci ban laa ciy bét est-ce que ubbi gi ma borom bi ubbil Xaybar jële ko ci loxoy yahuud yi seen domination teg ko sama loxo wan la boog damaa war a bëgg bàyyi lool sax bëgg ci dëgg ma ñëw sama mbokk mii di Seydina Jaafar di bi ibn Abi Taalib abul masaakiin radiyallahu ta'ala anhu wa ar wa ardaa mooy gis nga waxoon nañ loolu yëpp goxoon nañ ko ak tamit keroog Ka'b ibn bi nga xam ne ci lay ñëw di tuub si ci ghazwatu Tabuk Euh, euh, euh, tamit gi leeraloon nañ fi masala yii nii bi muy ñëw ci jàkka ji kon nag ci Seydina Talha jógoon loolu it waxoon nañu ko que ne yooyu moo tax yeneen tubaab yi yooyu mu doon wax ne bu leen ko def yooyu mooy ñi nga xamante ni ñoom noon ak mook ak tagg nit ci kanamam yooyu yëpp benn la mooy képp koo xam ne loolu moom xam nga ne kii mën naa nekk fitna ci moom bu ko defal. koo xam ne bu ko sëriñ bi waxalee lu rafet mu jàpp na fii mën a nag moo toog ci bopp nit ñépp waaw di gise ñépp de oo kooku moom jarul a waxal yiw yu mel noonu même bu dee ne sëriñ bi seede na ko ci moom bu leen ko ko wax parce que bu ngeen ko ko waxee moom day beew waaw kooku mos kenn dugg ñëw di ko wax waaye koo xam ne moom loolu ak cant yàlla la mooy moom bu gisee day kontaan parce que day xam ne buur yàlla à vrai moom la ñuy sant mais pas moom waaw dara newu ci voilà kon <clears throat> mu ne kon nii la doon def yonent mi saa saam léegi nag bi mu feebaree nii <clears throat> nee na bi mu ñëwee mu toogloo ko ci wetam mooy mënula jóg di taxaw di def nañ doon def waaye mu toogloo ko ne ko kaay toog sama wet marhaban bimnati bienvenue sama loolu it sunna la waaw bu sa doom di ñëw doo ñëw léegi moom mu ñun mën xaw ma ban ban espèce lañu mooy dañuy ñëw léeg-léeg le kii sama doom la wala kii sama yaay la wala yow kii sa doom la walla kii sa baay la wala yu mel noonu mais léeg-léeg nuyoo sax duñ ko def bu ñu duggee ci kër dañuy ñëw rek waaw waaw na def waay ah. non assalaamu aleykum dafa nuyoo ah? bi nati ba pare nag nga ne ah ah kii du sama ah sama doom jàngo waaw. kaay toog fii sa baay toog sunna la nga fóon ko jigéen ak góor ci yam loolu muy loo xam ne kii la ak wudd waaw lii mooy c'est ça l'amour bi l'islam di wax waaw mais pas les faux yi ngeen di seetaan ci seen télénovela yi nga xam ne yàq seenu seenu dund lay def ah léegi nag mu ne ko summa saaraha bi ko yonent bale saar saam ne kaay toog sama wet après yonent bale saar saam daf ko déey benn mbir moon am na ci benn riwaay da ne sayyidatu kii eh, eh, eh, nu mu tudd Fatima dafa sëgg mooy ndax yonent bale saar saam ni mu kiiwe woon daf bi mu koy déey dafa sëgg parce que comme que dafa tëdd dafa sëgg mooy da ko kii ngir mu dee ko benn mbir soxnaam yépp a ci néeg bi xam nga Sayyidatu Aisha soxna la kenn mànkewul kenn mànkewul mu daal di koy mu daal di am lu mu ko déey bi mu ko mooy fas summa saaraha fa bakat bukaan shadidan am na ko yonent bi alayhi salaam déey ci nopp bi wax ko wax ne ñi ci des kenn déggul moom rekk ko dégg nee na muy jooy bii boobu daal dañ ko dee ba pare mu toog di jooy jooy yu tara tara tara tara tara tara mais yëg ne kii mais kii moom xanaa daa kii musiba gu ku metti moo ko dal xanaa kii nii muy jooyi moom mu ne fa lamma raa jazaaha saaraha waaw bi nga xam ne ci la yonente alei satu salaam gis jooyam yu metti muy jooy ndax lim ko wax mu defaat ko si mu ñëwaat mu dékkaan nopp bi mu am leneen lu mu ko waxaat nee na bi mu ko waxee leneen hein fa daxikat mu commencé nag di ree mu commencé di reetaan reetaan yoo xam ne <laughs> mais mel ni danga naan mais kii xanaa daa da dañ koo dig aljana wala dañ koo dig loo xam ne mooy comme comme ko mooy comme koo xam ne mii mbégte goo xam ne moom mais imaginer wu ko woon moom lañ ko kontaane nga xam ne moom moom moom bu génnee ci mbedd mi dafa mel ni daa bëgg ñépp gis ne dëgg nañ <laughs> mais kii mu ngi mu ngi reetaan reetaan tamit kii léegi la fi doon jooy li hein <laughs> moo tax eh, am na <laughs> Sayyidatu Aisha nee na moo tax eh, am na benn riwaay da ne waaye bi ma gisee lool ma ne waa lii de yéeme na moom maa kuntu mu ne maa ra'aytu kal yawmi faraxan aqrabu min xuzn waaw man de maa ra'aytu man Aïsha masumaa gis kal yawmi bés ni tey faraxan mbégte goo xam ne aqrabu moo gën a jege min xusnin ci njàqare mooy mais fi mu fi jàq léegi ba fi jooy jooy yu metti mel ni jooy kuy àppaat jooy jooy ba nga dégg dënn bi ni muy def ndax ndax ndax mbir mi ni nga ko mettee ñu ñëw waxaat ko léegi ci seconde bi lenn mu man cee kontaane kontaan mu mel nii mu ne man loolu maa ngi koy dóor a gis maara aytu kal yawmi faraxan aqrab min xuzn waaw masumaa gis nag mbëgte goo xamante ne nii moo gin a jege ak ak tristesse nii waaw ndax nit xam nga xam nga xam nga lu mel nii diñ ko seetlu ci xale yi xale yi di da gis léeg-léeg ñu kontaan di fo di fo benn affaire kii rek nga nangul leen dara ñu ñu jooy jooyu metti yoo xam ne ba nga yërëm leen nga jékki ne waaw baax nañ indil leen leneen lu ginna rafet wala nga nangu affaire bi jox ko ka ko nangu nga nangu ko ci moom jox ko ko rek di gis mu kontaan <laughs> xam nga sayyidatu Aisha am na bu mu doon wax ci euh, euh, hijra bi bi yonent ma alayhi salaatu salaam di gàddaay ak baayam sayyidna Siddiq bi yonent ma alayhi salaatu salaam ñëwee euh, ci njolloor gi ne sayyidna Siddiq ne ko nag la ma la doon wax waa ajal dem jot na mu koy laaj ndax damay ànd ak yow mu ne ko waaw nee na baayam dafa kontaana kontaan bay jooy masumaa gis man masumaa xam ne ndeke nit dina kontaan ba jooy waaw <laughs> ah. waaw ah. masumaa foog ne nit dina kontaana kontaana kontaana kontaan hein man ak ay jooy di ko ci dikkal nag <laughs> man de masumaa foog loolee ndekete yoo am na ndax saa bàyyi de gis naa mu def ko <laughs> waaye fii nee na man it de masu lii moom masuma koo gis moom waaw ah. lii déedéet masuma koo gis waaw kii ñëw sëgg akabat yi yeneen bari saar saam ñëw ah mu sëgg mu am lu mu ko wax muy jooy mu am lu mu ko wax muy ree <laughs> moo tax man mooy loolu da koo jaaxal parce que léegi nag mu ne ma ne ko nag ma ne sayyidatu Aisha mu ne fa lamma qaamar annabiyu bii yonent bi aleyhi salaatu salaam noo nee na fa qultu laha nee na ma wax sayyidatu euh, Fatima bi ma gisee loolu xassaki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bayni nisaa'ihi bisiraar thumma anti tabkiin ma ne ko fekk ñun ñu ngi toog ñépp soxnaa yonente bi alayhi salaam ñun ñépp ñu ngi toog sayyidatu Juwayriya sayyidatu ummu Salama Zaynab bint Jahsh ummu ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaan sayyidatu ki al-Haaruniya Euh, kii euh, jóge woon Xaybar euh, ñoom yaay Xafsa bintu Umar ibn al-Xattaab yaay Sawda bintu Zamaa ak lu tax man maa wax turam ki jóge woon ci Xaybar Safiya voilà bintu Xuyay ñoom ñépp ñu ngi toog léegi euh, nee na ma ne ko ak Aïcha nee na ma ne sayyidatu Fatima mais yow xas xassaki rasulullah yonent ma lay saar saab daf la jagleel benn wax la ab secret wax la boo xasaka xassaki daf laa jagleel benn loo xam ne moom la la wax min bayni nisaa'ihi bis siraar te wax ko kenn ci soxnaam yi fi nekk ci loo xam ne secret la summa anti na ginnaaw bi ngay jooy loolu yéeme na di léegi mu ne fa lamma qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sa'altuha nee na ma bàyyi ba yonent bi niñ toogee noonu après yonent bi alayhi salaatu après dafa jóg ah dafa jóg ngir euh, am soxla boo xam ne moo waral mu jóg léegi bi mu jógee ñun rek ñu des fa mooy soxnaa yonent bi alayhi sa salaam ak sayyidatu Faatima nee na man sa ma ne ko euh, mu ne fa lamma qaama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sa'altuha nee bi yonent bi alayhi salaatu jógee nag ma ne xaaral ma profité ngir xam lan moo waral lii waay ma laaj ko ne ko mais fa Fatima mais lan la la sa lan la yonent bi alayhi salaatu wax ba ngay jooy après mu waxaat la leneen ngay ngay ree <laughs> Sayyidatu euh, Fatima ne nii la nee na nii laa ko wax maa qaala laki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lan la yonent bi alayhi salaatu salaam wax qaalat sayyidatu Fatima ne ko maa kuntu ufshi ala rasulillahi wa sallam sirra ne ko ah Aïcha man duma duma duma yonent bi salaatu wassalaam secret bu ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax du man maay ñëw nag man Fatima radiyallahu anha di ko siiwal waaw moo tax ci riwaaye al imaam at-Tirmidhi bi ñu doon wax sànq foofu ma ne sayyidatu dane bi ma nee ko mais lan la la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax bi ma ko laajee dane ma inni idan la badira waaw waaw waaw inni bu ma la ko waxee de kon bu boobaa mooy man damaa nekk koo xamante ne nii duma denc secret waaw mooy koo xam ne secret bu ñu ko jox mu siiwal ko konoon te kon bu ma la ko waxee de kon man Fatima noonu laa mel man duma siiwal secret yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la wax <laughs> ne man maa kuntu ufshi alayya ufshi sallallahu alayhi wa sirra nekkuma di divulguer secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> duma badira ay waay badira bari léegi waay <laughs> ah. homme de confiance wala femme de confiance damaa foog ne bañ leen robee daa yàgg sax <laughs> waaw waay waay kam min badira waay mooy taxawaaloo fii inni idan la badira waaw bu ma ko defee de kon mooy man moom mooy duma duma homme de duma femme de confiance mooy lu ñu ma wax kon mu siiw déedéet Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na bi mu waxee lool eh, mu ne fa lamma tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina qultu ma wax sayyidatu Aïsha kuy Fatima ne ko mooy sayyidatu Aïsha moom <laughs> loolu ba léegi même bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam àddina xel maa ngi ci lool ba léegi <coughs> waaw ama qaala rasul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aanifan inna kunna la sawa inna kunna la sawaaxibu yuusuf <laughs> eh? est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxuloon loolu waxu ko woon léegi niñ ko rappelé bi naan muru aba bakrin fal yusalli bin naas mu ne inna kunna dëgg dëgg yéen la antunna sawaaxibu yuusuf yéen daal yéenay dëgg dëgg mbokki seydinaa yuusuf yu jigéen boobu <laughs> bële waaw comme ni moom la insister fii nee na bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina man Aïcha qultu ma ne ma ñëw ne Fatima ne ko sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko azamtu alayki bima lii alayki min alxaq lama xaddatani maa ngi dogu ci yow Fatima ah di ko teg nag ci àq gi nga xam ne moom laa am ci yow sayyidatu Aïcha lan la ci moom yaay la ci moom parce que lan sayyidatu Fatima euh, sayyidatu Aïcha soxnaay baayam la soxnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la léegi nag mu koy laaj nag di ko demander cette fois-ci comme que yonent ma alayhi salaatu wassalaam génn àddina loolu nga xam ne mooy àq boobu mu am ci moom muy àq nekk nekk yaay ci moom maa ngi maa ngi lay ñaan azamtu alayki maa ngi dogu ci yow di ko jaare bi ma lii alayki min al xaq ci li nga xam ne moom laa am àq gu ma am ci yow mooy goo xam ne moom nga ma waral waaw bu ma la demandé daal di dogu ca la ma lay demandé nga may ma ko parce que taxawaay yi ma taxaw ci yow mooy nekk sa yaay ci côté boobu loolu laa lay ñaan lamaa laa bëgg nag xaddatani maa qaala lii rasulullah waaw ci nga nettali ma li nga xamante ni nii moom la la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon keroog ci feebaram bi ba nga doon jooy après mu waxaat la leneen ngay ree loolu laa bëgg nga wax ma ko fa qaalat sayyidatu Fatima ne ko radiyallahu anha ama al-aana fa na'am ne ko waaw bu dee tey de baax na mën naa koo def comme que yonent mi aleyhi salaatu génn na àddina léegi mën naa la koo wax waaw mu ne ko amma xiina saarani ama bu njëkk baa goog xiina saarani fi lmarrati al ula fa axbarani anna jibril alayhi salaam kaana yucaariduhu alqur'aana fi kulli sanatin marra aw marratayn wa innahu caaradahu al'aana marratayn waaw mu ne ko comme koy nent mi aleyhi salaatu wasalaam génn na àddina waaw baax na <laughs> yaa Aysa mën naa la koo wax léegi mooy bi ma njëkkee li ma njëkkoon a wax lii la ma waxoon moom yonent bi aleyhi salaatu sama baay da ne ma woon këre daf ma doon déey daf ma doon daf doon kaana yu'aaridu nii moo leen doon ñëw mu may exposer al mooy ñoom ñaar yu daari saani moo tax ci kaana yu daari ci yeneen riwaaye yi alquraan waaw mooy mook sayyidatu sayyidna ak bi aleyhi salaatu wassalaam hein dañ doon réviser alquran ñoom ñaar di ko di ko jàngat kii di jàng kii di déglu après kii jàng kii di déglu noonu lañ doon def nee na at mu nekk nag lu jotoon a wàcc ci alquran bi ci koor gi ci alquran ci koor gi voilà ci koor gi la ci koor gi la comme ni koy yeneen riwaay yi leerale këne mbir mi ci koor gi la waaw ramadaan bu nekk la woon ramadaan bu nekk la ko doon def waaw mooy koor gi saabu bu koor mësoon a ñëw li jotoon a wàcc yépp dañ ko doon dañ ko doon réviser waaw di ko ñu ñu koy jàng kii di jàng kii di déglu après kii jàng kii déglu noonu lañ doon def mu gaaral ko dog ko doon gaaral wayu daari saani alquran fii kulli sana marratan aw marratayn benn wala ñaari yoon benn yoon la woon ci at mu nekk ci weeru koor ji loolu moo tax weeru koor li gën lu ci nit mën a yittewoo mooy alquran mooy alquran loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu bokk ci seeni sunna boo xam ne ci yonent bi aleyhi salaatu lañ ko jële comme lii bu luñ doon def bu weeru koor gi ñëwee dañ koy wàññi wala ñu bàyyi yenn yi nga xam ne mën nañ ko reprendre après ñu bàyyi ko nekk ci alquran waaw parce que mooy weeru alquran alladi unzila fihi alquran mooy weer wi nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala wàcc li nga xam ne mooy alquran waaw weeru alquran la waaye du weer woo xam ne lañuy fowe alquran weer la wu ñuy màggal alquran waaye du weer woo xamante ne nii ci lañuy fowe alquran Allah waaw Allah moo tax lool loolu ama am solo rawatina ñun wolof ñuy bàyyi xel lool loolu moo tax euh, sunu boo demee Sénégal ni ñuy def c'est bien waaw ah le que mooy euh, kii rajo yi mu bari ay tafsir yuñ ciy def jàkka yi surtout jàkka yi waaw parce que rajo yi ñoom fa ñuy teg alxuraan ak publicité bay ñëw di mbalax barsax boobu yal na la ko yàlla musal waaw laa ilaha illa boobu intermédiaire bu yées loolu moom yal nañu ci yàlla musal waaw mais jàkka yi li ngay gis jàkka yi di def c'est bien ça c'est une bonne chose nga gis ñuy ubbi ay xalaqaatu daanaka dinañ ci jeexal kaamil bi waaw lu baax la lu baax la c'est une très très bonne chose sauf que xanaa rek bu amoon leneen loo xam ne luñ ci mën a yokk mooy bu dee at mii dañoo def loolu hein